moo doon Maalik di doomi ak Duxsum la tuddoon a ah, bokkoon ci Bani Ghanm ibn Awf ibn Amr ibn al Ansaari al moom nag boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim dañoo wuute ci li nga xam ne mooy Ah, ci fan la bokkoon dëgg-dëgg moom Seydina Maalik ibn Duxshum a ah, bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekke na ghazwatu badrin ta mooy ki nga xam ne moo jàppoon prisonnier ki nga xam ne mooy Suhayl ibn Amr radiyallahu anhuma wa ardaahuma ndax wax nañ la Seydina Suhayl mujj dina mujj tuub moom nag fekke na ghazwatu badrin keroog moo jàppoon kon Suhayl ibn Amr bi ñuy libérer prisonniers yi imaam ibn Ishaq ne waa Makka bi nga xam ne ci lañuy ñëw di jënd racheter liberté wu prisonniers yi ginnaaw Abu Wadaa Quraysh commencé tàmbali nag di jënd racheter liberté ñi seen prisonniers yi ci la Seydina Mikraz ibn Hafsin mujj na tuub moom ibn al axyaf daldi ñëw ngir libeere prisonnier wu Maalik ibn Duxsum bi di Suhayl ibn Amr radiyallahu anil jamii moom nag bi nga xamante ne ci la ko jàpp prisonnier nag da kontaanoon imaam ibn Isxaaq ne bani Saalim la di mbokk waa bani Saalim ibn wax nañ la dañoo wuute moom ci Euh, cosaanam am ñu ne min bani Ghanm ibn Awf keroog nag bi mu jàppee Suhayl dafa kontaan ndax Suhayl kaana min saadati Quraysh dafa bokkoon ci sang Quraysh yi ba moo tax moom Seydina Maalik ibn Duxshum doon wax di sadd ay way naan asartu suhaylan fala abtaghi asiiran bihi min jami'il umam waxin difu ta'lamu anna alfata fataha suhaylun idha yudhallam darabtu bi dhi shafri hatta thana wa akrahtu nafsi ala dhil alam mu doon wax moom seydina Maalik ibn Duxshum radiyallahu anhu asartu Suhaylan man de maay ci jàpp prisonnier ki nga xam ne mooy Suhayl ibn Amr falaa abtaghi bihi asiran min jami'il umam duma ko jënd nag du ma sàkku beneen prisonnier wëllif mooy ma ko échanger beneen prisonnier laay ki ma jàpp li naan un gros poisson la c'est un gros poisson laa jàpp mooy ne ki ma jàpp sang dëgg laa jàpp keroog Badr def ko prisonnier moo tax mu ne duma sàkku beneen prisonnier jënd ko ak moom ak lum ñoon ñoon ñu man di doon Suhaylu doy na mu ne wa xindifu ta'lamu anna al-fata fataha Suhaylun idha idha yuzlami wala idha yuzlam wala yuzlam ida yuzlami mu ne waxin ndifu loolu ab qabila la ab tribu boo xam ne taalamu tribu boobu xam na këne ki nga xam ne mooy góor dëgg di jeune àgg fi nga xamante ne mooy ak matam ak ñoram fi nit di mate dëgg kooku noonu nit ku mat kooku dëgg mooy ci qualité yum am ak sang gu mu doon waaye xam na ne kooku mooy Suhayl mii mooy bu nga xamante ne ci lañuy euh, laaj di sàkku li nga xamante ne ni topp bu ñuy laaj di sàkku ak tooñam waaw ah mu ne darabtu bi di shafri hatta sana wa akrahtu nafsi ala dhil alam mu ne gis nga jaasi ji ma yoroon muy bi di shafri mooy jaasi moom laa dóore keroog xeex bu metti laa xeex Badar ba ba pare fa wa akratu nafsi du ja xeex na ba jaasi ji daldi këllit ma ba daldi malgré lool ma daldi forcer sama bopp sama bakkan forcer sama bopp ci jàpp ki nga xam ne mooy sang wu toll ni su ibn Amr keroog ci ghazwatu Badr di zil alam ndax dafa amoon euh, moom Seydina Suhayl euh, mooy tuñ wi ci kaw dafa dafa daggoon dafa xaroon dafa xar amoon benn fànt bu nekk ci tuñ wi ci kaw moom lay wax noonu naan zul alam moom Seydina Maalik ibn Duxshum ah way wii nag imaam ibn Hisham nee na wa ba'du ahlil ilmi bi shi'ri yunkiru hadha ash-shi'ra li Malik ibn Dukhshum mu ne nag am na nag ci euh, boroom kii ci boroom xam-xamu poésie yi poésie poésie arabe yoo xam ne ñoom nee nañu non nee nañu way wii du Maalik ibnu Duxsum radiyallahu anhu moo ko wax du moom mu ñëw ngir jël si bi mu agsee imaam ibn Isxaaq ne wa haddathani Muhammad ibn Amr ibn Ataa axu bani Aamir ibn Lu'ay anna Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu qaala li rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam da'nii anzi'u saniyyatay Suhayl ibn Amr mu ne moom imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne wa haddathanii nettali na ma sama sëriñ di Muhammad ibn Amr ibn Ataa di mbokk waa bani amir ibn lu'ay mu ne seydna umar ibn al-Khattab dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi seydna Mikraz bi Mikraz ibn Hafs ñëwee ngir libérer Médina ngir libérer si ki nga xam ne mooy Suhayl ibn Amr jënd racheté ko ci Maalik ibn Duxshum Seydina Umar ibn al dana yonent bi alayhi salaatu wa daani yonent bi alayhi salaatu wa maa ngi lay ñaan nga bàyyi ma anzi'a saniyatay Suhayl ibn Amr euh, tee nga maa bàyyi rek ma daldi euh, xëcc rocci mooy buddi buddi ñaari bëñu Suhayl ibn Amr yi may ma rek dama lay ñaan nga may ma mu buddi bëñëm yi ñaari bëñëm yi ndax moom bu ko defee yadd laaw lisaan bu ko defee euh, làmmiñ wi di di wadd mooy fi làmmiñ wi mooy bëñ yi téye làmmiñ wi noonu loolu la ne bàyyil moom daal di leen buddi ñaar yooyu bu ko defee làmmiñ wi daal di wadd di génn ñépp di ko gis mu nekk koo xam ne nit lay doon xam nga koo xam nañ ne la tuñ wi kii wi dafa fànt euh, ci kaw dafa fànt mooy tuñ wi euh, dafa dagg noonu mooy noonu la juddoo dafa am fànt ba pare yow bëñ yi nga xam ne yooyu yi ci suuf yi làmmiñ yuy tegu nga judd yooyu bu ko defee làmmiñ yuy génn ane waaw lan moo tax Seydina mar di wax li mu ne falaa yaquumu aleyka xatiban fi mawtinin abada ba bu ko defee dootul taxawati fenn di fa def discours ay jatrib yu bon di la defal discours yu bon di la saaga yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax Seydina Suhayl kaana xatiban min xutabaa'il arab dafa newoon benn moo discours la manoon c'était un tribun tribun la boo tribun la boo xam ne parolier bu maanaa wax am nga am na nit ñu mel noonu ñoo xam ne fu ñu wax noo manier la langue rek lañ man comme si dañuy njibar nit ñi seen wax moom nag noonu la meloon ku manoon a def sermon la c'était un grand tribun léegi nag loolu nag da ko doon utiliser contre yonent bi aleyhi salaam moo tax keroog bi nga xam ne ci la Abu Jahl di wër Quraysh naan leen jóg leen ngeen jëli seen kii bi njëg mi ndax ñu ngi koy kan loolu dugguñu ci woon waxuñu ko woon mais moom Seydina Suhayl dafaa defoon discours bu graw di ci di ci wax yonent mi aleyhi salaatu wa yoo xam ne yu ñàng la léegi nag Seydina Omar ak looloo tax mu ne gis nga bàyyil sa Suhayl mii ma daal di buddi ñaari bëñam yi li sa bu ko defee làmmiñam wi lang di génn dootul mënatee taxaw fenn après tey di def ay sermon ay discours yu bon yu muy def ci yow yonent mi alayhi salaatu salaam dootul taxawati benn bërëb abadan ba faw di fa defati discours contre yow fa qaala rasulullah yonent mi alayhi ne ko laa umathilu bihi fa yumathila allahu bii wa in kuntu nabiyya yonent bi alayhi ne ko déedéet ne ko Omar non non déedéet man duma ko def lool ndax buddi ay bëñam loolu mooy loolu loolu garaaw la euh, mooy dafa am l'islam dafa am yoo xam da koy tere mooy ray nit ba pare di ko décapité comme yooyu gars yi wane ci télé yi di jaay yi na xaw ma man gars yi dañoo dof xaw mooy loolu tamit bokk la lay ne gars yooyu xamuñu dara mooy ne amuñu xam-xam gars yi ñuy wane di décapité ay nit subhaanallah te kat au nom lañ koy def l'islam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ci wàllu bàyyi ma wa ida qataltum ak rey bu ngeen man a fa ahsinul qitla rafetal leen ni ngeen di rey wa ida dabaxtum bu ngeen di reen di am xar ab bàyyi ma pour lekk ko na ngeen ko rendir fa ahsinul zibha na ngeen ko rafetal bu ngeen di xeex na ngeen rafetal ni ngeen di reye nag ngay ñëw yi te jël ci internet yi site yi kii télé yi di wane non yooyu yooyu subhaanallah léegi ñu ne au nom de l'islam waaye nag mooy xamuñu dara yonent naa li saab-saab ne Seydina Umar noo man kii du ma buddi ay bëñam laa umasilu bihi du ma buddi ay bëñam fa yumasilu laahu bi ak tamsil mooy loolu mooy di rey nit wala boobu muy dund nga dagg ci moom ay cëram wala am loo wàññi ci moom pas ay dagg karaw non non di saxaat yooyu taxul ñuy wax comme nga ñëw dagg ay loxoom dagg fii laseere kii baat bi wala loolu noonu la ne man man gis nga dagg ba ñu da simpi ba kii duma ko def fa yumasilallaahu bii ndax buur yà bu ma ko defee duma ko def buur yàlla def ma noonu ni ma ko def moom wa in kuntu nabiyyan même bu dee ne man yonent la alayhi salaatu wassalaam allahu akbar du ma buddi bëñam buur yàlla di buddi samay bëñ di def di ma def tamsil même bu dee ne man yonent la alayhi wassalaam ya subhaanallah laahi noo man àddina bi moo tax moo tax ku xamul wallahi dañuy bi ñuy def mooy lool rek moo tax yenn yi man doon naa ji poser way question naan doon naa ko wax doon ci waxtaan ak euh, suñu sëriñ sëñ Mouhamad Moustapha maa ngi ko naan man affaire yi tubaab yi ñuy wane nii ci télé bi man moom gëwuma ko naan ay gars yi dañuy décapité di ko wala duñ ko wane sax tel dañuy wane rek image mais duñ ko wane mu ngi ci site yi man moom masuma koo gis te yal na ma yàlla musal may gis yooyu sax gars yi dañuy décapité ay otage yoo xam dañ leen a jàpp wala ay prisonniers di leen décapité noonu di ko wane ci télé bi di kii voilà man nag dama ko man affaire yi man gëwuma ko man lii man dama ne ko sax gëwuma ko man gëwuma ko ndax man tubaab yi amul dara benn information yu ñuy joxe ci ay jullit man ma koy gëm ndax ñii man wóoluwuma leen mu ne même man noon laa mu ne man lool laa gëm man loolu laa doon wax dama ne woon gëwuma leen ba ni may gise ay cheikh yoo xam ne ay cheikh yu ñuy wax salafiste yoo xam ne ci pays arabe yi lañ nekk yoo xam ne ñoom en tout cas cheikh salafiste yoo xam ne ñoom ñoo wane même ñoo wane ay image yoo xam ne dañ ne ñoo ko def di leen dugg di leen di di kaas loolu ñuy def di leen wan ne lii ngeen def sori na li nga xam ne mooy njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam man ko mais ndax affaire man ko man affaire li ma jaaxal mooy ne mais xanaa kay gaa yi am nañ xam-xam mu ne gaa yi nag ñi ci bari amuñ xam-xam loolu mooy problème bi mooy affaire bi lool la. xoolal li yonent mi alayhi salaatu ko def noonu buddi ay bëñam fa bi yàlla daal di may def noonu même bu dee ne ah, bi imaam alxaafid ibn bi mu ko ndee ne wa hada mursal xadiis la boo xam ne dafa am rupture bal mu'dal mursal mooy boo xam ne saxaaba bu tudduñu ko mu ne bal li am ba de sax mooy mu'dal la mooy boo xam ne dafa am deux ñu tegaloo mooy sëriñu imaam ibn Sa'd Muhammad ibn Amr ibn sëriñam kooku ñooñ ñor ñaar ñooñ ci li nga xam ne euh, mooy ci riwaaye boobu na ko noon imaam ibn Asakir daal dina koy solo ak imaam ibn najjaar jële ko ci xadiis ya aisha imaam ibn abi shayba soloo na ko jële ko ci xadiisu ataa ah, imaam alxaafiz ibn xajar nag ca al isaaba dane wa huwa mawsuulun fi lmaxaamiliyaat min tariqi sa'id ibn abi hind inda amra an aisha bihi wa rijaaluhu thiqaat imaam alxaafiz ibn xajar nag ca al isaaba dindindi def ci saxaaba yi moom dane mooy riwaay imam ibn Sa'd bi moom moo dal la mooy dafa am rupture de personnes yu tegaloo yu ñëwul waaye imam al-Hafiz ibn Hajar nee na mu ne moom xadis bi buñ jokkale la ci al-Muhamiliyaat ci yoonu Sa'id ibn Abi Hind mu jaar ci yoonu Sa'id ibn Abi Hind mu jële ko ci inda Amra ci Amra la jaar di taalibe yaa Aïsha bu mag boobu jigéen la woon mu jële ko ci yaa Aïsha mu ne góor ña fa nekk nag ñu dëgër lañ imaam ibn isxaaq daal di kii yokku ne waxat balaghani te jote na ma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li omar fi hada yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax na seydna omar ne ko bi mu waxee lool ne ko innahu asa an yaquuma maqaaman la tadummo ne ko nag Suhayl mii ngay wax ne nañ buddi ay ki yoon nii du ko def ndax bu ma ko ko def yàlla def ma noon même bu dee yonent la loolu li ne kon taxriij bi war na doon xadiis bu wér la mu ne amaana imaam ni Sa'd ne jote na ma këne yonent ma aleyhi salaatu salaam dana Seydina Omar après ne ko amaana gis nga Suhayl mii nii dina taxaw taxawaay boo xamante ne nii yow doo ko ŋàññi bés boobu mooy boo xam ne taxawaay boo xam ne oh di ko faa di di nga kontaan ci moom jour boobu xutba bi mu li muy taxawaay boobu muy taxaw ngir l'islam yow diñ ci kon doo doo doo ko doo loolu ah, imaam al Bayhaqi daal dina koy solo ci ad-Dalaa'il ko ci yoonu al Xuseyn ibn Muhammad ibn al Xanafiya ah, muy al Xuseyn doomi Muhammad ibn al Xanafiya nekkoon doomi Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum ah, boobu mu ne moom mu wax ne Seydina Omar nee na mu indi lool te sanad boobu munqati' la mooy dafa dog euh, te riwaa imaam ibn Sa'd bi wérul mooy dane balaghani jote naa imaam al-Hafiz ibn Kathir mu ne qultu wa hadha huwa al-maqaam alladhi qaamahu Suhayl bi Makka hiina maata rasulullah wartadda man irtadda min al-arab wa najama an-nifaaqu bil-madina wa ghayriha fa qaama bi Makka fa xataba an-naas wa thabbatahum ala ad-diin al-haniif mu ne imaam alxaafis ibn Kasiir ne euh, lii nag yonent bi alayhi salaatu salaam di wax naan amaana dina taxaw taxawaay boo xam ne de moom Suhayl doo ko ŋàññ mu ne loolu mooy keroog Makka bi yonent bi alayhi salaatu salaam génnee àddina mooy gaa yu bari dañoo génnaat ci diine ji ci surtout ci kaw kaw yeeg araab yi araab yi ñu bari daal di génnaat ci diine ji nee na war na jaman nifaaq naa féq nag ginaf fés dina génn biir Medina nag naa fekk yi ni dañ nee nag tënkoon bi yonent mi alei saatu salaam ne foofu bi mu bi mu génnee àddina mel ni dañ leen a tinki détaché leen ci chaîne yi ñu leen ci boobu nag ci la Seydina Suhayl bi daal di jóg def benn discours bu am solo biir Makka ba tax waa Makka des loo leen ci diine ji boobu la leen doon wax ne leen nag waa Makka bu leen nekk ñoo xam ne yéenay njëkk mujjee dugg ci l'islam ba pare ñëkk cee génnaat hmm, ndax ñoom heure biñ dugg ci l'islam ay mooy booy fatxu Makka fatxu Makka lañ dugg ci l'islam huitième année bi ci dixième année bi yonent bi alayhi salaam génn àddina yéen lii tendance bi xew ñépp di génn ci diine ji ñu bari bokk ci kaw kaw yeeg ngeen dégg autour nit ñi di naan génn nañ ci diine ji ngan la waay yéen waa Makka bu leen def ni ñooñu dëgëral leen ba gaa yi daal di des defuñ suivre ñu li nga xam ne moom moo nekkoon tendance temps yooyu loolu incha allah bu ñu agsee ci yooyu dinañ ci gën a ñëw incha allah loolu mooy fin bi kon Maalik ibn Duxshum radiyallahu taala anhu wa ardaa imaam ibn isxaaq ne fa lamma xaawalahum fiihi mikraz wantaha ila ridaahum bi nga xam ne nag ci la mikraz daal di ñëwee ngir libérer kan suhayl ibn amr wax ak ñoom xaalu ñu ne ko haati lladi lana ñu waxante ba dëppoo ci ñaata la ñuy fay lañuy racheter liberté ki nga xam ne mooy ma suhayl ibn amr ah ñu ne ko léegi indil li ñu yore indil léegi som bi ñu bàyyi ko moom xaala mu ne mikras ne ij'alu rijli makaana rijla wa xallu sabilahu xatta yab'atha ilaykum bi fidaa'i fa xallu sabila suhayb wa xabasu mikras makaanahu indahum léegi mikras nag yorul woon xaalis bu doy xam nga lii la waa Quraysh doon bañ moo taxoon ñu ne woon bu kenn njëkkante mais comme que mu al nu ibn daa amoon dem na liberté baayam gaa yi topp ci di dem Mikraz ñëw foogu ma woon ne sax indi na dara ndax Suhayl kilifa la woon boroom alal la woon mu ñëw wax ak ñoom ba pare léegi nag ñu ne ko indi léegi indi somme bi mu ne léegi man bon yoruma somme bi léegi ni di def man jël leen ma prisonnier à la place de la te ngeen bàyyi ko mu dem jël leen ma prisonnier ngeen bàyyi ko mu dem bu demee Makka dina leen yónnee li nga xam ne mooy li ñu d'accord que ne loolu bu lay racheter liberté am gaa yi bàyyi Suhayl na ko ah, léegi yow kon demal Mikraz yow kon nag acca moom ñu yeew ko mu nekk foofu place am ah, mu daldi ci noonu ci lañu libéré ki nga xam ne mooy Suhayl ibn Amr te ki ko moomoon kon di Maalik ibn Duxshum ah, moom la bi ñuy gis tarjama Seydina Abdullah ibn Ummi Maktum moom la non non non Itbaan ibn bi ñuy gis tarjama Itbaan ibn Maalik moom lañ radiyallahu anhu moom lañ gisoon ne moom la gaa yi doon tuumaalum naafiq ba ñëwee ne yonent moom ba mu ñëwee ne yonent ma lay saab saab man am kartu basar yi man Itbaan ibn Maalik sama bëgg kat dafa commencé di damaa bëgg nga ñëw sama kër jullil ma benn bërëb boo xam ne dama koy jàppe jullikaay di fa jullee yonent ma lay saab saab nee na mu ñëw fa Seydina Abu Bakar après saxaaba yi ba ñëgee ne ñëw na foofu walla gaa yi seen quartier gaa yi ñëw ñu jekki ñu ne mais ñu am ko ñu seetlu ne mais ana Maalik ibn am ku ne moom naafiq la day jàppale naafiq yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne déedéet alaysa yushidu annahu laa ilaha illa ne mais moom xanaa du seede këne amul benn buur kurul yàlla lañ war a jaamu te yabtaghi bihi wajha allah te loolu noonu defu ko pour kenn moom dafa seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu kurul yàlla di ci sàkku li nga xam ne mooy ngërëmal yàlla dëgg-dëgg gis kon apparence day waxoon nañ foofa que ne apparence léeg-léeg dalay nax moo tax naafiq kenn du tëb naan naafiq kii diw naafiq la xanaa déggoo ko li muy wax même li muy wax manoo ci basé wu ne waa ji naafiq la man nga ne nag kàddu gi kàddu gii moom kàddu naafiq la ak waa ji naafiq la loolu wute na kenn wax nga ne wax jii de waxu kéeféer la ak waa ji yéeféer la wute na ndax jullit dina mën na wax kàddu goo xam ne kàddu yéef waxu yéeféer koy wax mais moom ci boppam jullit la alors que kii sax sori na loolu moo tax yonente ma alei satu salaam déedéet bu leen wax loolu ci seen bokk waxoon nañ ne gis nga kilifa bu newee fenn ñuy commencer di wax ci diw dafa war a indiwaat recadrer waat gaa yi ngir ñuy wax seen diggante lu rafet comme ni yonent bi alayhi salaatu salaam def ba nit ñuy wax lool mu ne leen bu leen wax lool ci seen bopp kooku xanaa seedewul que amul na benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla te da ci sàkku ki nga xam ne mooy ngërëmal borom bi te moom shahida Badr te bu ñëwee ci fadailu ahli Badr li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon que ne buur yàlla xool na waxoon ko Seydina Omar mu ngi ci saxiix xadiis xool na xol waa Badar dana yéen def leen lu leen neex man jéggal naa leen kooku kay sori na naafiq muy maalikum na duxshum euh, moom sori na nekk naafiq comme la ko ñoo ñooñu doon ki yonenti ma lay saar saam dal di leen euh, reca recadré waat euh, imaam ibn al di doomi al kalbi te Matruk bi doomam ji waxoon nañ la saduq la moom dane yonent bi aleyhi salaam moom la yónnoon ak Ma'n ibn Adi ngir ñu dem daal di taali li nga xam ne mooy masjidu Diraar muy jàkk ju bon joojale naafiq yi tabaxoon Medina ngir concurrence jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu salaam ak di fa teg seeni li nga xamante ne nii mooy euh, <coughs> seeni plan contre lislaam jàkko jooju suuratu kii di wax taw ba la masjidun boobu noonu bi mu waxee lool fi muy waxe ba après la masjidun ussisa la taqwa bi muy wax jàkkaay diraab jooju mu ne laa taxum fii abada bu fa taxaw jàkka jooju noonu naa naafiq yi buñ ci accès insha allah dinañ ko dinañ ko gën a nee nañu Ibn al-Kalbi nee na moom Maalik ibn Duxsum di la yonente mi alayhi salaatu salaam yónnoon ak Ma'd ibn Adi ñu daldi dem taali jàkka jooju ndax yonente mi alayhi salaatu salaam da ko mujjoona euh, tàllu euh, moom Maalik ibn Duxsum moom la yónnoon ak Seydina ki nga xam ne mooy Nu'maan ibn Adi radiyallahu ta'ala anil jamii ah, kon gis nañ ne bokk na ci waa Badrin moom Seydina Maalik ibn Duxshum kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu